mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di santaat borom bi tabaraka wa di ko dimbali dimbanikoo ci dellu siwaat sunu waxtaanu fajar ci téere bi ñuy jàng te moo di sunani wal aadaabi wa taarix li abi muhammadin abdillahi bni abi zaydin alqayrawaani almaliki alayhi rahmatu rabbil alamin di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu ak sellal suñuy bas-bas ak suñuy wax ak suñuy jëf wërsëgal ak dëggal ak nangu mbokk yi ñu ngi ci ba tey buntu bi ñu nekk rek te moo di saxal melakaani sunu borom tabaraka wa taala yi indi woon ci texte bi di jàll ñu doon leeral lu aju ci melakaanu dikk akuk ñëwam moom sunu borom jalla wa ala ñu war a continuer itam di leeral li nga xam ne dafa sax ci melakaan yàlla tey ñu war a ñëw ci li nga xam ne mooy melakaanu jéggale sifatu almaghfira melakaanu jéggale mu doon ay melakaan yoo xam ne dafa sax ci sunu boroom jalla wa ala mooy sifatu almaghfira wal ghufran melakaanu jéggale loolu nag melokaan la yoo xam ne melokaan la woo xam ne dafay nekk di jëm ci ñaari xaaj day doon melokaan woo xam ne euh, maanaam day doon melokaanu jëmm ci benn côté waaye nekk melokaanu ay jëfam ndax bu ñu xoolee ne sunu Boroom tabaaraka wa musta dañ ji mën a jéggale loolu côté boobu dafay doon. melakaanu jëmmam mooy sunu borom tabaraka wa taala waaye buñ xoolee nag ci jéggale gi am gi mi am ak amaat kooku dafay nekk melakaanu jëfam te mooy isaalu maghfiratihi ila alladhi yughfar ila al-maghfur jéggale gi muy jéggale njéggalam ci mi jéggal loolu nekkut loo xam ne dafa am benn yoon jeex waaye dafa dafa dafa yaatu lool moo tax nekkut melakaanu jëmmam rek déedéet waaye dafay nekk itam melakaanu jëfam jalla wa ala kon borom bi tabaraka wa taala mustadan di mën a jéggale mustadan di mën a jéggale mustadan di ab jéggalaa kon kon melakaanu jëmam la waaye yéggale ki muy yéggale jéggale jéggalam ci ki muy jéggal ak itam am gi muy am ak amaat loolu melakaanu jëfam la melakaan bii nag te dafa sax ci sunu borom tabaraka wa taala ci alquran ak sunna ndax dafa bokk ci ay turam mooy alxafuur ak alxafaar mooy jéggalaakoon bi ak suturalaakoon bi muuraakoonu yërmaande ji muuraakoonu sutur gi ki nga xamee ne mooy mooy muur ayib yi muuraakoonu ayib yi muuraakoonu ayib moo tax almuallif alayhi rahmatu rabbil alamin lan la wax day wax ne euh, wa annahu yaji'u yawma alqiyamati ba'da ba'da an lam yakun ja'iyan ja'iyan wal malaku saffan saffan li'aradi al-umami wa hisabiha wa 'uqubatiha wa thawabiha fa yaghfiru liman yasha'u min al-mudhnibin wa yu'adhibu minhum man yasha' sunu boroom tabaraka wa ta'ala euh, maanaam moom sunu boroom jalla wa ala dafay jéggale dafay gaaral li nga xam ne moo di xeet yi dañ exposé ëllëg yawmal qiyaam boroom bi tabaaraka wa taala dafay ñëw di gaaral xeet yi di leen exposé ngir lan day ñëw yawmal qiyaam ngir exposé maanaam ñu gaaral ko xeet yi ngir mu man leen a mbugal man leen a allahu akbar loolu itam lu mot a bàyyi xel la su ko defee ñi nga xam ne dañoo doon ñoo xam ne ñu mat a leen suñ borom tabaaraka taala da leen jéggal ñi nga xam ne dañoo mat a mbugal suñ borom tabaaraka taala itam da leen di moo tax sax foofa xam naa ne kii defaraat li nga xam ne moo di table bi faaw mu jokkaale ci beneen melakaan te moo di sifatul machia sifat al machia mooy melakaani coobarewu moo tax ñaar yooyu la ñuy boole bu ko mën a modifier léegi sax moo gën al maghfira googu ñu teg ci itam al machia daa bokk ci melakaan yi nga xam ne sax na ci alquran ak sunna mooy al maghfiratu wal machia ndax moom la muallif bi lënkale fii fa yaghfiru liman yashaa'u minal muznibiin kon al-maghfira nañ ca tegaat al-mashi'a itam ci melakaani suñu borom da tabaaraka wa ta'aala danañ ci ñëw waaye dañuy ñëw tey rek ci li nga xam ne moo di jéggale kon ëllëg yawmal qiyaam xeet yi suñu borom tabaaraka wa ta'aala dañ leen exposé dañ leen exposé ci suñu borom jalla wa ala ñu gaaral leen lañ mët seeni mbir ngir buñ buñ leen xoolee ba noppi ñe ci aajawoo ñu maanaam eh, buñ leen régler ba noppi gaaral leen régler leen lëñbët leen du ñëpp nag la ñuy lëñbët am na ñoo xam ne kenn du leen lëñbët waaye dañ leen di exposé rek wax leen li ñu def bàyyi leen ñu jàll yal nañ ci yàlla boole wala sax yàlla bu ñu kenn xisaab sax nag la ñuy ñaani borom bi la wa ala bokk ci ñi nga xam ne dañuy dugg àjjana kenn du leen xisaab waxuma laak nag bugal la ci tey kon ñooñu dañ leen di exposer buñ leen lañ bëtee régler leen ba noppi su boobaa ñu ci aajowoo ñu mbugal leen ñu mbugal leen ñu ci aajowoo ñu tuyaabal leen ñu tuyaabal leen moo tax bis bu mat a bàyyi xel na moom yomal qiyaam moom yomal qiyaama su ko defee suñu borom day jéggale ku ko soob fa yaghfiru liman yashaa la wax day jéggal ku soob ci ñëy ña bàkkaar woon waaye tamit mën na cee mbugal ku soob ci ña bàkkaar woon Euh, kon lalay lay jàngal fii ci ne muallif bi asbata fi hada sifat almaghfirati wala sifatay almaghfirati wal mashia dafa saxal fii melakaanu jéggal ak coobareew moo tax faaw ñu booleew ko ci almaghfira nañu teg ci wetam almashia sifatu almaghfirati wal mashia borom bi tabaaraka wa taala day jéggale kuko ko soob kon jéggale gi ah, day tege ci coobareem maanaam du caa génn doomu aadama ji rek mooy bëgg yàlla jéggal ko yàlla jéggal ko déedéet yàlla moo koy bëgg a ci coobareewam loolu lu jar bàyyi xel la danañ ñëw ci almachia machiatullahi jalla wa ala danañ ci ñëw bu jeexalee ci almaghfira waaye kon fii dalay jàngal ci ne sunu borom tabaraka wa taala am na melakaanu jéggal Euh, moo tax ahlu sunnati wal jamaa ki nga xam ne dafa faatu nekk ab jullit te amoon ay bàkkaar yu mag yum daan toggoo te jégg te te tuubu ko ànd ko yóbbaale kooka ahlu sunna wal jamaa kooku la ñuy wax moo di taxta al kooku day nekk ci ron coobare yu sunu borom tabaraka wa taala taxta machiatillahi jalla wa ala su ko soobee mu jéggal ko comme ni mu ko waxee ni fa yaghfiru liman yasha'u yani fa yaghfiru liman yasha'u min al-mudhnibin lii mooy pas-pas ahlu sunna wal jamaa bu ko soobee yàlla jéggal ko li awwali wahla nga xam ne du ko tàbbal sax sawar da koy rek bu ñëwee ak bàkkaar yu mag yem defoon yépp su ko soobee nag mu mbugal ko ci kemtulaayu bàkkaar yooyu nam tollu mu génn sawar dem àjjana loolu mooy pas-pas ahlu sunna wal jamaa moo ta gis nga muallif bi daf koo tënk ci almashia gis nga de mbugal gi da koo tënk ci almashia aha mbugalum yàlla ci way bàkkaaru ji way bàkkaar ki nga xam ne aji bàkkaaru la te nekkoon ab jullit kooku day nekk ci coobareem waaye kenn du wax ne mukk bu yóbbaale ay bàkkaar yu mag day sax sawara ba faaw comme ni ko al-Wa'idiyya di waxe mu dugal al-Mu'tazila mu dugal al-Khawarij wal-Mu'tazila ña jàpp ne ki def bàkkaar bu mag ba faatu kooka day tax sax sawara ba faw loola du pas la boo xam ne pas-pasu biddaa la pas-pas bu bon la juyoon nag lool li nga xam ne moo di alquran ak sunna bu dee almu'tazila dañoo wax ne fii manzila bayna al manzilatayn fii manzila bayna al manzilatayn kooko bu defee bàkkaar bu mag safaatoogut fii ci àdduna nekkut ci ngëm yàlla waaye nekkul ji itam kéefar mi ngi nekk ci diggante bi moo tax wax alfas alfasiq ab kàccoor la mu'min wala wala kaafir kenn xamul lu mu doon loola mooy bu dee fii ci àdduna waaye bu dee ci àllaaxira moom kooku ak xawaarij ñoo bokk ba moo tax xawaarij yi moom amul séparation ak àllaaxira ci yam ki def bàkkaar mag tutubu ko ko génn na lislaam ndax dañuy wax ne al imaanu kullu la yatajazza idha dhahaba ba'duhu ngëm yàlla mun ta def ay pàcc-pàcc lenn lu ci dem rek day yóbbaale lépp nasalullah al aafiya jiyoog ahlu sunna wal jamaa ñi jëpp ñi jàpp ñi gëm kufuru duna kufur nit ki mën naa def loo xam ne jëfi kéefër la wala pàcc la ci pàcc kéefër wala loo xam ne sa àggul foofa waaye du tax mu nekk bu yéefër lii mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa di wane seenu dégg taxi xóot gu xam ne xóot na ko ak leer gum leer ak dëppoogum dëppoog li nga xam ne mooy déggu as-saxaaba radiyallahu anhum wa ardaahum kon suñu borom tabaaraka wa taala ak jéggaleem mi ngi aju ci coobareew moom suñu borom tabaaraka taala mooy soob mooy xool ko soob mu jéggal ko mooy xool ko ko soobul mu ñàkk koo jéggal yàlla ñu yàlla jéggal suñu bàkkaar yépp moo tax melakaan wi day jox jaam bi daf koy jox di ko may di ko jàppandalal li nga xam ne mooy di gëm yàlla ak yaakaar ko ak njortam ci moom di dëgër jamono ju nekk yaakaaram ci yàlla jamono ji nekk du dagg ndax li fekk am na jaab buur boo xam ne ku ko jéggalu mu la jalla wa ala li fekk am na buur boo xamee ne sax mën na koo jéggal te du ko jéggalu sax nag léeg-léeg kooko la shakk ci ne sag yaakaar ci moom jamono ju nekk day dëgër te it doo masa naago ci li nga xam ne moo di yërmandeem borom bi jalla wa ala nee na qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim allahu akbar ma bokk ci laayaat yi saxal melakaan yi yi mbokk ci laayaat yi saxal melakaanu yërmande melakaanu jéggale borom bi jalla wa ala nee na yéen sama jaam yi ëppal ci seen bopp def ay bàkkaar yu jéggi dayo nee na ñooña yàlla lay waxal yàlla ñoom lay waxal gis nga da leen laafal ci boppam allahu akbar da leen sësale ci boppam xoolal loolu rek ànd ak ne def ay bakkaar yu mag ak ëppal ak jéggi de waaye yaa ibaadi da leen yàlla wax allahu akbar yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim loolu nag idaafatu tashrif la laa idaafatu sifatin ila al mawsuuf ndax la ñuy laafal ci yàlla di ko ko di ko sësale ci yàlla ñaari xaaj la am na ñu idaafat al dawaat wala al a'yaan wala bi am na bu ñuy tuddee idaafat al maani ay jëmm yoo xam ne dañ ko sosale ci yàlla laafal ko ci yàlla wala ay signification yoo xam ne dañ ko sosale ci yàlla bu dee ay jëmm lu mel ne nga ne ibadullah comme li yàlla wax fi yaa ibaadi yéen samay jaam lu mel ne naaqatullah naag ak yàlla lu mel ne kaabatullah kaaba ak yàlla jëmm yooyu nga xam ne ay jëmm la yàlla sosale ci boppam laafal ko ci boppam loola pour teral pour teral jëmm yooyu la pour teral jëmm yooyu la waaye tekkiwul ci ni mukk melakaani suñu borom la tabaaraka wa ta'ala ko lu mel ne fii zill fii zillihi yawma la zilla illa zillu xam nga kër moom jëmm la kon kooku day day doon loo xamee ne melakaanu du nekk melakaanam waaye pour yooyu ay jëmm lañ yoo xam yàlla da laafal ci boppam ngir teral leen am na nag beneen leneen beneen xaaj mooy lu ñuy laafal ci yàlla te doon loo xam ne ay signification la maanaam nekkul jëmm ay maanaa la ay wund la loola bu ko yàlla laafalee boppam pour loolu melakaanu boppam la lu mel ne aynullah bëtu yàlla lu mel ne kalaamullah waxi sunu borom lu mel ne sam'ullah déggu yàlla hmm? loola melakaanu melakaanu jëmmam la sunu borom jalla wa ala moom la boog la ñuy wax kon fii yàlla daa wax ay jaamam ne leen bu leen naago ci yërmande yàlla allahu akbar rahmatillah gis nga foofu raxma gi da koo laafal boppam ndax yërmaande ndax melakaanam la inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allahu akbar yàlla day jéggale bàkkaar yépp kon yaghfiru kooku fi'l la sifa fi'liya la gis nga day jéggale ishtuqqat minha yani minhu sifat al-maghfira yàlla day jéggale yàlla day jéggale bàkkaar yépp jami'an allahu akbar jami'an da koo feddali bàkkaar yëpp la yàlla jégale jalla wa ala kon la lañ fiy déggee kon suñ boroom kon am na melakaanu yërmande ginnaaw day jéggale ginnaaw day jéggale moom sunu boroom tabaraka wa kon dañ ciy génnee daa yor melakaanu yërmande daa yor melakaanu jéggale moo tax muy jéggale foofa indi na fi lan indi na fi jëf ji te mooy yaghfiru dhunuba jami'an ñu mën caa jëlee lan ñu mën caa jëlee lan li nga xam ne moo di sifatul maghfira wal ghufran mooy malakaanu jéggal yému ca mu indi tur yi mooy innahu huwal ghafurur rahim allahu akbar ndaxte moom sunu borom tabaaraka wa ta'ala moom rek mooy ki nga xam ne mooy jéggalaa kon bi nga xam ne ak jéggaleem bu amee rek day mat sëkk melakaanu jéggale nim nekkee ci yàlla kooku ci yàlla képp la yam du ko jéggi arrahim nekk ab yërëmaa moo tax booy jàng balaaxa dañ naan la al musnad wal musnad ilayhi buñ fa jaareele damir loolu la muy tekki mooy lan mooy alxasru xam ngeen ni borom bi jalla wa ala dafa wax ne innahu huwa al ghafuru moom yàlla moom rek mooy jéggalaa kon bi li tax mu ne moom rek mooy jéggalaa kon bi mooy maani yi nekk ci ak jéggaleem nekkul ci keneen nekkul ci leneen kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala kon alxafuuru googu tur la ci yàlla tur nag dañ ci xare li nga xam ne moo di melakaan te mooy sifat alxufraan wal moo tax sunu borom tabaraka wa taala melakaan yi sax ci moom ak tur yi yi munu cee ñàkk faaw da gëm tur wi gëm àtte bi ci tege waaye gëm itam li nga xamee ne si nii mooy lan Euh, jeexit bi wala jeexit yi tege ci tur wi su fekkee day jéggi de koy jéggi dem feneen waaye jëm gëm àtte bi dangay gëm tur wi tur yàlla ki melakaanam yi munu cee ñàkk da gëm tur wi gëm àtte bi nga xam ne moom la moo tekk mu nekk ci tur yi waaye jeexit yi nga xam ne tur yi def koo làmboo su fekkee day jéggi yàlla wala daf koy jéggi dem feneen ci misaal al yàlla tur yàlla la jéggalaa kon bi yàlla ñu jéggal kooku daa war nga gëm tur wi waaye gëm àtte bi nga xam ne moom la tur wi làmboo te mooy lan te mooy jéggale gi muy jéggale ginnaaw ab jéggalaa kon la kon faaw day jéggale àtte bi àtte tur wi mooy lan mooy yàlla day jéggale allahu akbar loolu mënut a ñàkk mooy suñu borom tabaaraka wa Euh, atte bi sax wala nga wax ne jeexit bi mooy suñu borom tabaaraka taala tur woowu dañuy dañuy lan dañ ci xare yi nga xam ne moo di melakaanu jéggale faaw da ngay gëmaale melakaanu wi tur wi làmboo su ko defee atte bi doon ñëw te mooy jeexit yi te mooy yeggale gi muy yeggale yërmande ginnaaw moom yàlla jéggalaa kon la te yor na melakaanu yërmande kon atte bi ak meññeen bi te mooy lan jeexit li te mooy jéggale gi muy jéggale yàlla ñu yàlla jéggal kon lii dafa bokk ci yi nga xam ne jaam bi daf ko rëgëm suñ borom saxal ko fii moo tax suñ borom jalla wa ala nee na inna allaha azizun borom bi ku tedd la jéggalaa kon la waxaan ne ala huwa al azizul mooy aji tedd ji ah di jéggalaa kon bi mooy borom bi kenn da ko munta not mooy ki not lépp mooy ki kenn mënu koo forcer ànd ak loolu lépp nag mooy jéggal waaye jéggal gi te tege ci nam ko bëgge moom waaye kenn du ko forcer ci leen loolu jar a ba loolu jar a bàyyi xel la borom bi jalla wa ala nee na inna rabbaka ladu maghfiratin ladu maghfiratin wa du iqaabin alim yàlla ab jéggalaa kon la waaye jéggal gi da tege ci ña ko yelloo waaye borom mbugal la itam de te mbugal la de allahu akbar loolu itam bàyyi xel bu baax a baax bi day boole foofu diggante yaakaar yàlla ak ragal ko du yaakaar yàlla ba jàpp ne moom daal moom e, lu kon yax def déedéet waaye day xalaataale ne yàlla am mbugalaa kon la de ba tax nag mu ragal ko yàlla yàlla day mbugale boog lay wax ba tax mu ragal ko du sukkandiku ca turwale rek te mooy jéggalaa ba tax yàlla lay tere mu di ko def waaye du sukkandiku ci ne yàlla day mbugal rek ba tax daanaka du jéggalu wala daanaka sax du yaakaar sunu borom tabax taala day boole ñaar yépp gis nga ladu maghfira foofu moom melakaan wi ñëw indi na ko boroom jéggal la kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax moo tax ci xadis abi hurayra ah, xadis bi ñëw ci muslim kon alquran dafa saxal ne yàlla yor na melakaanu jéggale comme ni ko sunna itam saxale xadisu muslim xadis abi hurayra radiyallahu anhu ci saxiixu muslim suñu boroom tabaaraka wa taala ne bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ne di wax leen dégg nañ te topp xufraanaka sa njëgal la ñuy sàkku rabbana wa ilaykal masir yow suñu borom mujjuwaay bi ci yow la jëm ne borom bi ne qad fa'altu def naa loolu kon li demee la yàlla da ko teg ba noppi teg na ko maanaam ku ko ñaan yàlla nangul la xadis abi bakr siddiq radiyallahu anhu min ci as-sahihayn yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo xamal lan lay wax ci biir julleem ne ko allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim gis nga yow suñu borom man tooñ naa sama bopp tooñ gu gu bari te it kenn mënut a jéggale bàkkaar ku dul yow fii dañ fii dañ fii xamee ne ñay wax naan diw sangam damaa bëgg mu ma samay bàkkaar waaye damaa bëgg mu fat ma damaa bëgg mu defar ma li nekk ci man lépp mu dindi ko loolu la chàkk ci ne bokkaale yi ci gën a rëy ci xeeti bokkaale yi ci bokk doomu aadama mënut a raxas ay bàkkaar yàlla rek mooy raxas ay bàkkaar loolu jar a bàyyi xel kon yàlla yàlla ma jéggal jéggal gu nekk ci yow faghfir li maghfiratan ok gu juge gu bawoo fi yow te nga yërëm ma ndax yow yaay jéggalaa kon du yërëmaa bi foofu ñaan gi dajale na melakaan yi ta mooy maghfira wi waaye dajale dajale itam tuur wi eh, maanaam indi na jëf ji ta mooy al maghfir li yàlla nga ma jéggal indi itam li nga xam ne moo di melakaan wi ndax yàlla mooy yaghfir wala yaghfiru dhunuba indi na fi'l bi te mooy yaghfiru indi na lism bi wala sifa bi te mooy maghfira indi na li nga xam ne mooy lan mooy lism bi te mooy euh, al al ghafur kon loolu lu leer moo tax kon loolu dafa sax ci alquran ci sunna yonent bi alayhi salaatu moo tax al imam ibnu ci tafsiru gharib al min sifatihi al day naaw sax ci asmaa la ay turam la xam naa al-maghfira la bëgg a wax wa huwa min qawlika ghafartu shay'a idha ghattaytahu kama yuqalu kafartuhu idha ghattaytahu wa yuqalu kadha aghfaru min kadha ay astar daa bokk ci ay melakaanam mooy tur wi nga xamee ne mooy al-Ghafuur loolu tur la sax nag waaye daa bokk ci melakaan yi ñu jëlee ci ay turam moo di al-Ghufraan mooy jéggale ghafartu shay'a buñ ko waxee mooy ghattaytuhu mooy muur waaw boo muuree dara bu ne lii moo gën a moo gën a nëbbu lii moo gën a muur lii mooy moo gën a nëbbu kon alxafuur la muy tekki fii la ma ko wax ne moo di at-taghtiya mooy muur dara allahu akbar mooy suñu borom li nekk ci yow daf koy muur te muy xeeti bàkkaar daf koy suturaal mu jeex muur na ko léegi nekkatul ci yaw allahu akbar loolu moom la wax moo tax kadhalika az-Zajjaj ci tafsiru asmaillahi alxusna day wax ne alxafaar aslul xafri fi lkalaami assatru wattaxdiya koy firi wax lay cosaan ci alxafru ay wax mooy nëbbu dara maanaam bu ñuy wax alxafru la cay cosaan moo di nëbbu ko ak muur ko bu ñu waxee asbigh thawbaka fa huwa aghfaru lil wasakhi ay ahmalu lahu wa astar bu ñu waxee ne yow cuubal sa yére bii moo gën a mën a tilim mooy aghfaru mooy ahmalu wa astar boo ko gën a mën a muur wa ma'na al-ghafri fi llahi subhanahu huwa huwa alladhi yasturu yasturu yani sunu yasturu dhunuba ibadihi wa yu'azzimu yani wala wa yughattihim bi satriha az-Zajjaj ci tafsiru asma'illahi al-husna day wax ne suñ borom tabaaraka taala bu ñu waxee ne alxafru ci ci yàlla mooy jéggale nee na mooy kii muur kii nëbbu bakkaari ay jaamam di ko muur ci suturaal ko ba kenn du ko xam allahu akbar moo tax jaam bi jamono ju nekk day jéggalu yàlla waaye war naa góorgóor itam bu demee ba yàlla na toog ak mooy yàlla mu fexee ba di ko bañ a di fésal jaamu yàlla yi mooy yàlla yi daa bokk bokk na ci jégën a rëy itam moo di maanaam di ko fésal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sama xeet yépp mën na ma a jégal ba mu des ñiy fésal ay bàkkaar te la nga dégg jigéen gu taxaw naan euh, meesu gi may meesu ak xeesal gi may xeesal loolu da loolu loolu yàllaa ko nam ci man jeex na dara ñëkku ci dañ bàyyi li ñuy def parce que loola mënuma ci woon dara ginnaaw loolu yàlla nam ci man loolu nag mooy li gën rafet ci man gis nga de wallahi dégg naa jigéen ñi koy wax ci réseaux sociaux yi loolu lu kenn xamul lu mu doon la ak ñi naan sàngara di màndi fo nekk ñu dugg ak ñay tox di fésal di tox nit ñi di jàkkaarloog ñoom ñay jaay seen bopp nasalullah al hmm? kenn xamul ak ñay def musique góor ñeeg jigéen ñi ànd ak jigéen ju leen dëgganut ngay dox ci mbedd Sénégal yi gis ñaari way góor jigéen yoo xam ne xaaju ñoo nekk ay way day jante naan lu di def di def leen neex ci kanamu nit ñi hmm? ci nit ñi loolu kenn xamul lu doon di lëngal di lëngoog lu nekk ñu dugg ca rawatina nag élèves yi nga xam ne daanaka ñoom dañoo wow bët lool lu leen neex def ndax loolu mooy ubbi buntu njaaloo di di ubbi buntu ñàkk kersa waaye di ubbi buntu li nga xamee ne si nii moo di bañ a am benn maîtrise loolu musiba la mata wataniku la góor ak jigéen dañ leen war di leen séparer dañ leen war di leen séparer fañ nekk ba uta bokk sax nag loolu mat a bàyyi xel la euh, moo tax loola suñu borom tabaaraka wa taala loola moo tax mu nag moo tax ci beneen bërëb sax day wax ne alxafuuru faul la dafa tëggoo faul mooy yaani siix siixul mubaalaxa siixatul mubaalaxa la mi ngi bàyyi ko ci xafartu shay'a idaa satartahu faulun mawdu'un lil mubaalaxa wa kadhalika fa'aal xafaar ñëw na xafuur itam ñëw na su boobaa loola dañ ko teg pour ak jéggaleem dafa doon loo xam lu jot la waaw dafa doon loo xamee ne si ñi lu jot sëkk la xasee ba jéggale rek jeex na moo tax jéggalu mënu fee jug looloo tax def ay bàkkaar mënu fee jug ndax sunu Boroom tabaaraka wa taala jéggalu ci jaamu yàlla yi la bokk faaw nit ñi jéggalu moo tax bu bindee leen noo xamee ne mënuñoo ñoo a def bàkkaar waaye bu mu nekk aaday doomu aadama ji bu mu nekk aadaam man na ko tey sax def ko nag mën naa tayi def bàkkaar loolu jar a bàyyi xel la waaye tey kooku day doon loo xamee ne si nii du du loo xamee ne aadaam la waaye léeg-léeg seytaane man ko moo tax sax loolu léeg njuumte lañ koy jàppee njuumte lañ koy jàppee moo tax az-Zajjaaji loolu lay wax nee a Gafuur kon nu ma la ko tuddee rek daa bokk ci teggiin yi nga xamee ne dañ koy utiliser mu doon loo xam ne dañuy wax wax liñ ci jublu mooy wax mooy maanaa bi la wax day doon lu nekk lu mat sëkk loo xam ne lu jotal la suñ boroom Gafuur la ndax mooy def loolu ci ay jaamam di ko def ak defaat ci anam goo xam ne kenn mënu koo takk li annahu yaf'alu dhalika li ibaadihi marratan ba'da marra ila ila ma la yuhsa moo tax melakaan wi dafa ñëw ci anamiinu tëggin loolu xëy na mënees na caa tàmbalee suba ak jàmm sax incha allah kon waxtu yu mën nañu ñu ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal ñu dégg ak topp kon di leen dox dig dajee suba ak jàmm incha allah ba suba ak jàmm ñu tàmbalee ci waxi az-Zajjaaj yi mi incha allah waffaqa allahu al-jamii wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله